ak lu mu def moom ci boppam ñu dal di ko war a roy ak loo xam ne def nañ ko ci kanamam gi yonente sallallahu alayhi wa sallam mooy lépp lu mu la lépp lu mu def alquran la sariyaatu mooy lan lu mu dal di war ak lu mu tere mu dal di haram ak lu mu def moom ci boppam ñu dal di ko war a roy ak loo xam ne def nañ ko ci kanamam waaw te te te weddiwut ko ndax yonent sañ la noppi ci ci lu ñu sib de lépp lu ñu def fi kanamam te muy lu ñu sib waaw weddi ko war na ko de lépp lu ñu def fi kanam yonent sa waxu ca rek waaw loolu sa la rek inaa antal naa léegi kitaaba li tax kuma bàyyi naa si dina arakallah moom lépp loo xam ne yàlla wan na ko ko rek soo su ko àttee mooy àtte ba nga xam ne moom la yàlla wàcce de moom la gërëm ca kaw asamaanam ya de yonent boobu guddig tey gii la juddoon ca Makka ca kër Abi Taalib ci xuru Abi Taalib ba ba mu juddoo Makka moo tax Makka di gën ji dëkk yépp sallallahu alayhi wa ci guddig tey gii la juddoon kera ba yonent juddoo àddina yëpp xam nañ ne yonent bi judd na sallallahu alayhi wa sallam nguuru Kisra gi gënoon a màgg ci nguur yi diwaanu Kisra dafa toj fukki toj toj ak ñenant xotteeku fukki xotteeku ak ñenant ci àddina yëpp guddi keroog dañoo ne moom la Faris daan jaamu taal ko junne at mas la fay te guddi ba yonent juddoo la fay gamaj ba mel ni ndox fa taawoon de booy retu saawa seen ndox mi nga xam ne moom lañ daa root seen robinet yëpp ci la jokku kere ba yonent juddoo dafa ñiis ba mel ni fa ndox ma dëkkoon mu mel ni safara safara lañu ko taaroon def sallallahu alayhi wa sallam yëpp jatu ba yonent juddoo bàyyi may wax nañ Quraysh si ci Makka seen bàyyi may dawe nañ ci penku jëm su sow yi dawee ci sow jëm penku ñoom ñëpp ñuy wax ne dégg gis nañ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy dégg xaatif itam xaatif mooy baat booy dégg te gisuloo jëmm jee wax de ba yeneen su juddoo foo tollu dégg xaatif wulida Muhammadun wa rabbil bayt te àdduna yépp war na ñëw dégg de nga xam ne mooy borom ramu mi juddu na ki nga xam ne mooy borom sariyaatu juddu na ki nga xam ne mooy sa ngab way jëkk ak mujj waaw juddu na mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leen yonent boobu moo ñu gën ci xeet yépp bi nga xamee ne xeetam na ne moo gën ci xeet yi téereem moo gën ci téere yi diineem moo gën ci diine yi te loolu lépp nga ci moom lañ ko jëlee kon soxlawul ñuy wax ne moom itam moo gën ci yonent yi def moo tax wàccut mu jëm asamaan xotti asamaan yi juróom-ñaar xaral sa kursi ak mustawan dem ba ca péeb yàlla ba ba nga xam ne jege na yàlla ni xala ak yaari xoccam de wala xocc ak yaari xalam loolu jege ñante yaari jëmm fa la mën a am ñu ne laay jene wala lu ko raw sax lu ko raw nag moom bon yaari jëmm neetu ko def <clears throat> ba nga xamee ne loolu xam na sallallahu alayhi jaam la ko yàlla tudde de ne subhaanalladi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa jaam la ko tudde foofu moo tax Busiri way na ko ne moom yërëm nañu suñ xel yi ba nga xam ne indiwut ñu luy lënt waaw ñu di ci réere ba di ko jaamu de su fekkoon ne subhaanalladi asra bi nabi yi la waxoon bon mën naa ne mën nañ ko def tafsir bi nabi yi ak bi bu ne yi kenn mënu koo xamee de su ko defee ñu réer ñi nga xam ne ni la waaw nasaara réere ba def insa waaw muy doomi yàlla def naka noona maqaama taxaw ci mbindeef yi di woote jëm ci yàlla kooku it ci maqaama mi gën a koxe la jaam lañ ko fa tudde de wa innahu la maqaama abdullahi yatoo kaa doo yekkoon na adi di bada ba muy rañaan jaam la ba ñuy wàcce ci moom téere bi jaam la ba nga xamee ne mi ngi woo mbindeef yépp jëmee ci njub booba itam jaam la de moo tax mu ne maay sangab doomi aadama yépp de waaye daal du sama tiitar sama tiitar mooy nekk gi ma nekk di jaamu yàlla de ma firi loolu ma ne loolu lu tax di tax mooy lan mooy kañ lay mën a nekk sang mooy bu nekkee ci mbindeef yi bon mbindeef yépp mooy seen sang waaye bu delloo ci yàlla jaam lay mën a doon te ma maxamam mu delloo ci yàlla moo gën a ma maxamam mu nekk ci mbindeef yi de moo tax mu ne ana sayid wala adama wala faxra adama ak kuy juddu gannaawam ci sama ran ker dañuy nekk pencam yàlla def moom mooy ramu pencam yàlla ñu ne ko ramal ñu ramal la laajal ñu jox la de loo laaj rek waaw ñu jox la ko de googu pal moom rek ko am le ñaari pal su taxutu nag yow man du bind dara kooku yonent rek ko am sallallahu alayhi wa ak laajal loo bëgg waaw loolu ma jox la ko de yonent moomu nga xam ne loolu lu tuuti li ma wax ci moom ci yonent boobu laa ko wax yonent boobu moo gane si woon àddina ci guddi tey gii de guddi fukk ñaar ci weeru gàmmu de lu tax yonent ji duur ci weeru koor di duur ci weeru rajab di duur ci muharram yaaram rajab lañ daa màggal ci mbooleem weer yi ak muharram l'islam ramadan la màggal shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayyinatin minal huda wal furqan boo moo gën ci weer yonent nag yàlla daf koo gënoon ci liggéeyu boppam ci bëtikoowu dara su juddoon ci weeru koor ñu ne barke weeru koor bee su juddoon ci bi safaa juma ñu ne ajuma barke ajuma jee dal su juddu woon ci tamxarit noonu mu juddu ci weeru du wenn weer ci weer yi ñu daa compter muy weeru gàmmo muy guddi tey gii dal di ko mujjël nag muy guddi gën ci mbooleem waaw guddi yi de ngir moom ci moom la gënee ci ci bésam altine altine ba ca ju yeneen fi juddoogul du benn bés bu ñuy konte rek yahud daanañ màggal aseet nasaara di màggal di dimanche waaye altine moom amu dara rek ba ci yeneen fi juddoo nag dal lay nekk moom itam bés bés bu gën rek weeru gàmmo ci guddi fukk ak ñaar mooy guddi gu weex gi mooy guddi gu leer gi lu tax ñu tudde guddi gu leer mooy guddi gi nga xam lëndëmaa mu ci guddi fukk ak ñaar boo xamee ne jant sono rek weer wa dal di fenk te weer wa du suuf lu may fajar dafa xar ci guddi guddi guddi fukk ak ñaar rek la loolu amee def bu jant so rek nga janoog weer wa te buy suux rek booye boo julli suba guddi yi ci des nag kon am na lëndëm lu jiitu weer wi sax wala mu am lëndëm ndax weer wi dana dana dana suux te fekk bët setu ji guddi moom lëndëm amu ji weer wa fekk na ba nga xamee ni jant sona te du suux lu may fajar dafa xar dem moo tax waykat bi tudde ko waa guddi gu leer ga ci askan woo xam ne yàlla leen tànnal boppam na ne dañu di ma tànnal ay ndey ak i baay bee dale ci aadama ba ma génn diggante Abdoulaye ak Aminata sama baay ak sama yaay musuma juddu ci njaaloo waaw sëy bu wér rek waaw xéefar mësu koo jut moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu kat mu ngi nit lu tumuranke waaye benn tumuranke amul ndax àdduna mës na wéet yi nga xam ne ñooy tax taw di wàcc ñooy tax yi di juddu ñooy ga suuf si di gàncax ñooy tax waaw ngir di am le ñooy tax wërsëg wi ci barke waaw juróom-ñaar yooyu ñooñu mës ñoo ñàkk ci àddina su fekkee mës ñoo ñàkk ci àddina nag kenn di ca bàyyi bi yonent ba ci jamonoom waaw loolu dara tumuranke wu jële moo tax kéefar mu su koo jut wét la nag ne waa siisu mooy maamam gannaaw siisu ibrahim gannaaw ibrahim doomu ibrahim gannaaw ismail nag diggante ismail ak adnaan askan askankat yi bind nañ fi ay maam yoo xam ne yonent du dëgg ne ne kataba na te dama na saabu ñu ne askan yi askan yi dañuy fen de waaye wét na ne ci sëti Adnaan la bokk sallallahu alayhi wa sallam na ne ci sëti Ismaayla la bokk de waaw li ci des yépp waaw loolu loolu wérul de sallallahu alayhi wa ba mu juddoo nag ñu tànnal ko ay ndey tànnal koy bàyyi ba mu juddu diggante Abdoulaye ak Aminata Abdoulaye ba mu dencee Aminatu ci weeru rajab ba tëdd ak moom rek la Aminata dal di ëmb bi ba Aminata ba am ñaari weer Abdoulaye dee yonent amul baay yonent juddu sallallahu alayhi ba am ñenenti at yaayam dee muy jitim boo xam ne xamul kenn ko gàddul dara lu may yàlla ba tey su ndeyam ak baayam doon ay kilifa yar ko booy jikko yu baax yi nga xam ne yàlla mas na bind doomu aadama di ko am bon danañ ne ndeyam ak baayam a ci def ndeyam a ko baayam a yara nii waaye loolu yëpp moom kenn mënu koo ñàkk baayam dee na ba mu juddoogut kooku defalu ko dara yaayam dee ba mu amee ñeenti at kooku defalu ko dara yonentu boobu sallallahu alayhi Eh, xew-xew xew na nag ci dundam ba nga xamee ne juddu na xew-xew yi ma nett lewoon ci nguuru Faris ci la yaayam fa mu toog di ko wasin ca Makka mu ngi janoog taaxi tubaab bi ci Rome de ci Europe fii de ngir leer ga ànd ak moom yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu juddoo dafa tisóor yi ne alhamdulilahi rabbil alamin malaayika yi ndokkeel ko def ba ko malaaka yi mu root su jootal waaw ngir sant de fa mu juddoo te kenn faragu ko da su joot mel ni aarifu bidaay boo xam ne mi ngi jaamu boromam de sallallahu alayhi ba nga xamee ne ci duna yàlla hebal jigéen ñi moom lay nii ak Mariama ndey Isa ak Asiyatu jabari Firawna ñu ñëw waaw wër Aminatu ci néegam de mu ne leen yéen jigéen ñi fu ngeen bokk ñii ne ko ñun ñoo ko ngi nii kii ne ko man maay Mariama nday Isa kii ne ko man maay Asiyatu jabari Firawna de mu ne lu ngeen di dox ñu ne ko dañu ñëw fekkee ni si daal sa doom ji nga xam ne yaa ngi koy judde te mooy sa nga woy jëkk ak woy mujj de Aminatu ne noonu mu gis aw niir xotti néegam mu dégg wax waxi lu mel ni aw góor malaaka ya waxante mu defe naa aw góor lañ mu naa fab fab leen ko wër ak moom addina si yëpp ndax suuf si mën a saxal gàncax fab leen ko wërale ko géej yi ndax xeetam mën a mucc ci lab ci géej fab leen ko yóbbu ko asamaan ndax asamaan si tabe ci taw bi de mu ne ñu ne ca sama doom dem ak moom moom aminatu mun a askan bani asiman abdul mutalib askan bani abdul mutalib ñoo sàggan walaay jural naa leen doom joo xam ne doom ju rafete ni moom mës na juddu waaye dara sàggan nañ ba yóbbu nañ ko rek doom ji yóbbu nañ ko seen tuuti niir wa dellu si ba niir ma ngi ci yi dellu wàcc dali dellu si doomam ñu sàng sarde boo xam ne dafa wert mu nga tigg ci mu nga tikk moom yonent ci digg sarde bi rek naa ko def ñu ne wër leen ak moom penku ak xarfu ñu dal ne cas yóbbu doomam de abdul mutalib itam kii maamam ne leen ba ma amee ñaari weer ci biiram ndeyam <clears throat> la bàyyam dee maamam <clears throat> abdoulaye battale na ko battale woon na aminatu ne ko bés boo gisee di jigéen ñi gis ni ki mat na ko yëgal sama baay Abdul Mutalib ba nga xamee ne Aminatu matu na mu dal di yónnee Abdul Mutalib de ne ko matu na Abdul Mutalib dem ca Kaaba ga jafandu ca jaabi Kaaba ga jafandu ca jaabi Kaaba ga di ñaan naa yàlla na xettali Aminatu te may ko doom gi sa de abdul mutalib na ne fi mu taxaw di ñaan la gis kaaba gi ne wulida muhammadun wa rabbi bayt ba noppi moom kaaba gi ci boppam muy fecc de taj taj taj taj ñetti fan yàlla ndax kaaba gi mu gën a yaatu waaw moo tax loolu xew na ca guddi gam juddoo bañ koy nàmpal ay mbir xew na ca def danañ ci jaar ba mu xamee ñeneen at la yaayam dee xalimatu saadiya ki ko doon nàmpal delloo si ko yaayam aminatu rek delloo si ko yaayam wala mu delloo si ko abdul mutalib Abdul Muttalib yar ko ba mu amee juróom-ñaari at juróom-ñeenti at Abdul Muttalib dee dégg ko Abu Talib waaye Sidina Ali ibn Abi Talib kooku moo yar yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam ba di ko yàlla yónni de <coughs> Abdul Muttalib am na fukki doomi góor moo jur Abu Talib bàyyi Sidina Ali moo jur Hamza ibn Abdul Muttalib moo jur Abbas ibn Abdul Muttalib moom moo jur Haris ibn Abdul Muttalib moo jur Abu ci alxuraan di xas li muy fon yëpp doomi Abdul Muttalib la te mook Abdoulaye sax ñoo bokk ndey far waaw ci gën a xees ci xeet wi ba alxuraan di ko xas baayam moo bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo bokk ndey ak bàyyi de moo tax juddu ngëneel la waaye du premier de da am ngëneel ba noppi boole ko ca waaye su fekkee ni yow ma jur rek la kon kay yow mën a wax ne ñëw gën ci àddina ndax ibrahimaa leen gis ñoom ñëpp yow rek na saraan ñoom ñëw Ibrahima ay seen bàyyi leen ba nga xamee ne yonent bi sallallahu wa sallam am na fukki at ak ñaar ci la Abu Talib am rek moom dem Saam de ñu gis Bahira Rahib mu wax ci moom wax ca mu wax ne Abdul Mutalib o ñeekul de kii mooy yonent bi def ci yonent yi te yahoot ñu xañaan lañ te ah xam nañ jàng nañ téere yu njëkk yi buñ ko gisee ragal naa ñu jéem ko fexeel de yàlla nag mbiram kenn mënu ca dara waaye yahoot daañ ko fexeel de Abdul Abu Talib o ñeekook moom ba ma xamee fukki ak juróom-ñaar fekke na it ful faloor xitful fadol mu ngi demee ni politique yi nga xew ci jamono ji léegi Quraysh booba yaaram dañ daa tooñante rek bu tumuraan ku tumuraan nga ñëwee Makka bëgg aj ci néeg bi sax bu leen neexal ñoo ay ko néeg bi waaw wala yeneen tooñ yi di jeexoo la ñu nangu àllam mbooloo ci Quraysh nag daje ne nañ fasoo fas nañ fas fii coloré ni ñun daañ dindi gépp tooñ boo xam ne def nañ ko ci Makka mooy xit fulfulool ba xamee ne xit fulfulool am na yonent lim da dogone boobu fukki at ñaar la am waaye dem na mbokk jële sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamee fanweeri at lañ tabax kaaba gi Quraysh ci xajar la sot ñu tànn ko moom ñu tànn ne bunta baabu salaam bi ku fi jëkk a dikk rek nañ ko ko jox xam ne ko la ko yàlla jox yonent bi jëkk faa ñëw de ñu ne far na tànn loo nañ yàlla tànnal nañu lamin loolu lañ ko daa waaye lu jiitu yonent bi ndax ñoom ñëpp moom lañu wóoru wóoru bi alali makka yëpp kere ba muy gàddaaye daf ko bàyyi ja néegam bàyyi fa ali sidina aliw ne na nafanaan ci néegam bu bët setee no général Lamin la tuddoon waaw lu jiitu ba ko yàlla yónni ba ma amee ñaar fukki at ak juróom nag ca la denc jabar ca la kët kët baayam de ay bajanam ak i baayam yu ndaw ñu ne Muhammad mii mat naa am jabar de ñu ne waaye kër gi dara ci la amu fi liñ ko mën a wutale ci jabar ay ñu ne na def ni moromam yi dem ci Xadijatu rek laaj ko njaay dem terati rek bu ñëwee lu mu ci am rek ñu takkal ko jabar rek ak daje ci loolu nga yonent demal ci xadijatu mu jox la marchandise nga dem jaay de yonent ñëw ci xadijatu laaj ko am jaay de xadijatu jox ko am jaay fekk xadijatu mi ngi ne lu ko jokkaleeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dafa géntoon weer daanu ci màkka ñëw daanu ci néegam daanu ci kawam ba tegu ci lu ko muy def ba mu ko laajee war a xatam na Nawfal mu ne ko sa sëggoon bi gi dëggoo ab yonent dina la denc def benn yonent rek a def ci yonent yi waaye sa sëggoon bi gi dëggoo day mooy da sa jëkkër Xadijatu bàyyoon na xelam ci loolu sëy na ay sëy kay du jiitu yonent sëy naa Atiq sëy naa Hind Abu Haalata waaye daal rek ba yonent ñëwee nag ko dama bëgg nga jox ma marchandise ma traité mu daal di ko jox marchandise dal di ko booleeg jaam bu ñuy wax maytaratu yonent dem saam kereti am na fa ñaari weer ak ñaar fukki guddi xadijatu ne maytaratu li ma la tànnee pour boole laa kii yow bindkat nga mën ngaa bind lépp lu la yàlla wan ci moom rek nanga ma ko bind rek bañ xëyee màkka traitang yépp sëf seen marchandise yeneen itam mi ngi ci ànd ak ba digg ba cëg jot hijaas moo gën a jafe ker doo gis garab fet ñu àgg ci genn garab dal di fa sippi ànd fa garab googa jëkkante karga ñëpp toog karga bi mu laj yonent a ngi des gannaaw sallallahu alayhi wa sallam yonent sa ba ab si ba mu àgg gaar gaarlu gaarlu gaarlu ku ko xajal ba mu mën a toog ci kër gi moom itam kenn xajalu ko daal ñu bañ mu daal di dem toog ca naaj wa sallallahu alayhi ga daal di ne ñorat wacc fa nit ñi ñoo fekk si yonentu fa mu nekk daal sallallahu alayhi wa sallam loolu la jëkk a gis ci yonentu ñu bind ko ñu bind ko xadijatu rek ba ñëwee saam di jaay di am rafet lool bu Jibril ñëw delloo marchandise ma mel na meloon kere ba muy génn Makka ngir dafa feeñ loo fekk marchandise mel ni kenn laalu ko de ba muy ñaari weer ak ñaar fukki guddi ak ñibbisi la ñu ngay ñibbisi leen ba nga xamee ni ñibbisi nañ kere ba ñuy ñibbisi Xadija dafa sa samp ay drapeau ci mbedd mi nga xam ne fi la yonent yi ñëwee sallallahu alayhi wa waa Makka yépp yonent ñëw nag sallallahu alayhi daal di jébbalee marchandise moom indi dara wàññeeku bu jël joxe itam li nga xam ne moom la moom la fa ci xaalis rek dem nag toog kat ndeyam baayam di déglu xadijatu fay ko toog ba yàgg baayam na ko eh demal ci xadijatu ne ko na la fay laa wax yéen ñëw daal ci xadijatu waññee ko urus ko ko wax mu waññee ko ci ëllëg sa Abu Taalib ne ko lu taxoon demuloo ci waaye dama ko ko urus wax de mu ne ko dellul laa wax mu fay la yonent bi ñëw sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee taxawoon Xadijatu gannaaw ne ko sama mbokk yi dañ ne nga fay ma de mu ne ko waaw li ma lay fay loo koy defe mu ne ko dañ ne dañ maa bëgg a wutal jabar rek xadijatu ne ko moo tere ci benn yoon rek ñibbi si ca war a am nit mën na caa takk jabar amee ci kët moom day tere tamit waroon na ko jéem a am man day gis naa jigéen joo xam ne mag la de ci at waaye ku réew juddu la ku rafet la ku bëri alal la kooku de soo ko bëggoon mën naa la ko labatal te bon day doon ko xam te doo ci sonn ne ah yonent na ma dem wax samay mbokk loolu yonent ñëw ci mbokkam di leen xatijatu na nekk mën na maa labatal jigéen joo xam ne day mag la waaye am na alal am na juddu te rafet na mbokkam yëpp këpp di daal mer lool ñaa xatijatu àllam ji bëri jee tax mu yàpp ñu bay wax suñ doom ji naa ko ma dencal ma denc loola màggat daal di ñëw àkkati ko xuloo ne ko Xadija yow saara jeeler jey ba ngay wax suñ doom ji di ko wax mu ne déedéet man day sama bopp laa koy gaaral man day Muhammad daal bu bëggee ba tey moom la Bani Haasim nag booba mbéju nañ lool denc jabar ji bokk ci Bani Maxsum de Xadija ci Bani Maxsum la bokk bani hasim taamu nañ am jabari bani maxsum léegi ah mbokk yonent bi ñoom amuñ wax teguñ ca baat ñoom ñëpp nangu nañ ay bàyyam ak i bàjjanam ñëpp nañu d'accord nañ bu dee xadijatu kay xadijatu itam wax ko bàyyam ak i mbokkam mbokkam yëpp nangu bàyyam bañ de bàyyam ne li yàgg yàgg Muhammad moomu nga xam ne amul dara dañ ko may doomam rek Xadijatu dal di ne ne Abu Taalib ne yéen ko waxal sa baay rek ne yónni si ñu ko sama waxi baay jur bu ko jaaxal ne yónnee si booba sàngara xaraamagut xam nga mu dal di loj ay xar wàjj jox baayam mu lekk ba suur mu jox ko sàngara mu naan ba mandi mu mu toog moom nag ne ko yow sama baay Muhammad ibn Abdullah mii nga xam ne buñ ko peese woon ak góor ñëpp ci mu lëmbe leen moo may labat loo ci wax mu ne ko nangu naa ah mu ne ko nangu nga mu ne ko bindal bindal jox ma ma xam ne jox ko de moom Xadijatu mu denc ba ñaan kat yi ñëwee waaye Xadijatu ma ne danaa ma ne ko mu ne man mu ne ko soo ko bindee signé ko ba noppi nit ñi daje nga weddi ko kon day dañuy wax ne def nga rek doon yi def mu ne baax na nangu naa ba mu daal di nangu ñu daal di takk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu may ko Xadija Ture di kat miskin ni ñaar fukki tënk gëléem moom la sànne Xadija Ture ak fukki dollar yu wurus ak ñaar ñu ne amul dara <coughs> ba nga xamee ne sëy nañ nag ci ñaar fukki atam ak juróom moom xadijatu moom yonent bi xadijatu moom booba am na ñeneen fukki at te jigéeni Quraysh ci am ñeen fukki at dootoo jur doom waaye bañ fee ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doomi yonent yëpp ku ci dul Ibrahima xadijatu la judde xadijatu moo jur Zeynabu moo jur Roqayatu moo jur Ummu Kulsum moo jur Fatimatu moo jur Xaasim gam moo jur Abdoulaye Abdoulaye nag mooy tay tayib mooy taahir moo tax yaari tudd yooyu mooy jumloo fóode yu bari ba ñuy limal yonent naa am na juróom-ñetti doom waaye yonent juróom-ñaari doom la am le ñeent ñu jigéen ak ñett ñu góor ñett ñu góor ñi mooy Xaasim ak Abdoulaye ak ma ak Ibrahima moom jud nag ci Mariyatu Xibtiyatu muy juróom-ñaar rek wala Abdoulaye yonent a ko tudde tayib ne ko taahir ñaari tudd yëpp moo ko moom ndax doomi yonent yëpp nag moo ci juddu waaw ci gannaaw bi ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy doomi yonent gi nag moo tax yonent tudde ko tayib ak taahir rek njirtal yonent baa ngoog moo taawloo Xaasim ci góor wute nañ ci Xaasim ak Zeynabu ku ci mag ku ci taaw yonent rek wutal nañ ca waaye daje nañ ci ne Seynabu mooy taawam bu jigéen Xaasim mooy taawam bu góor de ñoom ñaar nag ku ci mag kooku wuute nañ ci def Seynabu moomu ba matee sëy yonente Abul Haas yi la ko may Abul Haas yi moo judd ak moom Ali ibn Abil Haas yi ak Umaamatu Umaamatu bintu Abil Haas yi de ba yonente gàddaay nag dem Medina ba xare-xare badar ñu jàpp abolaas yi fekk abolaas yi moom lànk na ne du jébbalu yonent bi ebal ndaw ñu jëli seen bu def bu ñëw Medina moom nga daay ba mu ñëwee Medina yonent na sax sa sëy ba de walla du jébbalu de ba mu tax sa xare badar ñëw ñu jàpp abonance yi ñëw xew ko ci buntu jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk yonent dogal na ne dafay baal waa Quraysh bi ñu jàpp waaye fett na ca ñaanat na ñu ñoom di leen baal mukk rey rek abonance bi ci la bokk kooku moom mën nañ ko rey rek ndax daf daa lor Zeynabu te ba yonent ne na ko bàyyi mu gàddaay ñëw dafa lànkoon rek ba yonent moo forcé rek yónni ndawam nangu doomam rek mu ne aboraas bi moom nañ ko rey ñuy julli tisbaar Seyna bu dégg ko dal di ñëw xaaju ci biir jàkka ja ne aboraas bi mi ma dégg nañ lañ ko rey bu ko kenn rey laa bu kenn rey aboraas bi musal naa ko de ba yonent san ma de sallallahu alayhi wa ne lu ma dégg ah ñu ne ko li nga dégg lañ dégg de aboraas mu mi nga newoon nañ ko rey day Seyna bu ne ne bu ko kenn rey de xaw ma nag yow loolu ci wax mu ne jullit bu xees te feeñamu sax ku musal nga mucc sakkatuma feeñamu kon nag fu ko kenn rey waaye nañ ko laaj ak njot nag ñeneen fukki talaar day kenn du fi jóg ci ñoom xonet